hadis biñ ci mujj woon a gis moo doon euh, neuf cent cinquante cinq ci chapitre cent soixante cinq mu ne woon an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li ashaabihi ya'ni lamma wasalu al-hijra diyaara Samuud walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a continuer comme niñ ko yëgle woon ne dañuy ubbi téere bu bees muy kitaabu aadaabi safara livre bi nga xam ne téere bi nga xam ne mooy wax ci tegginu voyage ci tegginu tukki téere bi moom la fi al imaam daal di indi moom la ko jagleel euh, muy téere bu amaam solo comme yi nga xam ne ñoo fu weesu woon ak yi nga xam ne ñooy ñëw al imam ubbee ko chapitre cent soixante six ba chapitre bi ci mujj di cent soixante dix loolu lépp chapitre yooyu euh, yi ne ak li ne seen diggante ci lay traité yi nga xam ne moom la def kitaabu aadaabi safar téere yi tegginu tukki kon nag al imaam ginnaaw bi mu ko tuddee nii mooy jarul ñuy taxaw as-safar fan la jógee nangam ak nangam comme ni nga xam noonu lañu doon jàlle rek bu ñu fàtte ne dañoo nekk ci bref commentaire fay loo may xool <laughs> si c'est bref tey des fois la ñuy la mbir mi di gudd rek waaye c'est bref ah <laughs> yëpp taxawuñ ci kitaabu aadaabi aadaab ah, fan la cosaane baat bi Euh, safar naaj boo wax euh, waa Louga ak waa yooyu yooyu xam nga loolu waxuñu ko kon nag bref <laughs> tënk la kon nag ci kanam indiwu fii euh, benn laaya dafa ñëw rek dugg ci chapitre bi nga xam ne moom la njëkk a teg muy chapitre cent soixante six mu tudd ko baabu istihbaabil xuruuji yawmal xamiisi wa istihbaabihi awwal an-nahaar kon mu ne chapitre cent soixante six pàcc garab euh, ci tool bi dix cent soixante six téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mu ne baabu buntu istihbaabi coog sopp alxuruuji génn yawmal xamiis bésub alxames muy jeudi tukki bésub jeudi wastihbaabihi ak sopp gu ñu ko sopp awwalan nahaar booy génn jeudi di tukki mu nekk nag ci njaal beenu bëccëg gi waaw annahaar nag mooy mu ngi commencé bu ñu bu jant bi génnee awwalun nahaar ba di nga xamante ne nii di dem loolu mooy awwalun nahaar mooy teel mooy loolu du du du njël waaw annahaar mooy loolu après jëm après boo demee ba zawal diggante bu jant bi génnee ba zawal moom lañ naan ba zawal di waaja a jot mooy duha hmm? loolu lépp di an-nahaar kon mu ne kon soppuñu nit ki génn awwal an-nahaar léegi fii buntu bii nii mu ngi fiy indi li nga xamante ne nii anam nahaar wal layla wan nahaari ah, ak wal layli alxuraan di wax yooyu wal layli idaa yaxsha wan nahaari idaa tajallaa waaw kon moo indi ñaari xadis kese la fi indi muy xadis neuf cent cinquante six li njëkki ak xadis neuf cent cinquante sept mu koy tàmbal al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja fi ghazwati Tabuk yawm al-khamis wa kaana yuhibbu an yaxruja yawmal xamiis muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin fi saxiixayn laqallamaa kaana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaxruju illaa fi yawmil xamiis kon al-imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullaah muy ubbil kon téere bi <laughs> mu koy ubbee xadis bu mag bi rëy na waaw maa la ko wax mu ne an Ka'b ibn Malik mu nañu mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne mu ngi tuddoon Ka'b ah di doomu euh, Malik Ka'b ibn Malik fa Krish yaa fay <laughs> yaa ngi koy fàttaliku j'espère que t'as pas oublié ça Seydina Ka'b ibn Malik ta'ala anhu kene yonente bi bokkoon ci wàllu Ansaar nekkoon le grand poète en même temps min shu'ara'i al-islam poète yi nga xamante ne yu magu l'islam bi moom ci la bokkoon moom Seydina Ka'b ibn Malik al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne anna nabiyya mu ne kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam waaw kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw xaraja dafa génn fii ghazwati Tabuuk jëm xare ba nga xam ne mooy xare Tabuk tuddoon nañ ko fi ci jataay bee ñu yaa ngi fàttale ah dim naan tañ fàttale ko léegi ne yonent bi salaam bu Sayyidina Ibn Umar bi qaala li ashaabihi yaani lamma wasalu al-hijra diyaar Samuud waxoon nañ la lool mu ngi xewoon ci xare Tabuk ci la xewoon Tabukun li ruumin fii qusurihim waxoon nañ la foofule la amoon euh, fa la woon diyaaru Samud ca al al Hijr léegi nag bi nga xamante ne nii loolu am na loolu am na euh, mu ne kon ci la génne ba muy dem xarab Tabuk xaraja yawmal xamiis mu ngi génn bésub alxames la yonent salaam daal di génn fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di dem xare Tabuk mu ne wa kaanate ne woon na moom alayhi salaatu wassalaam yuhibbu soppoon na lool an yaxruja mu génn yawmal xamiis bésub alxames ku doon génn bi mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak imaam muslim ibnu al xajjaaj rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo mu ne wa fi riwayatin fi sahihayn mu ne xadis bi ñëw na soloo nañ ko neneen ci as-sahihayn euh, ci kàddu yi laqallama ak a néew kaana la nekkoon rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonente way saa saam di génn di tukki illa fi yawmil xamis lulul ne bésub alxames la woon kon nii la ko indee am na luñ fàtte mooy téere bi ñu ngi ko ñu ngi ko ubbi yawmu sabti le jumaada premier di eh, eh, cent ula 1446 tombek li nga xam ne mooy xam samedi 23 novembre 2024 loolu dañu ko fàtte woon walillahi alhamdu wal minna kon hadis bi lii nii la lay wax léegi hadis bi nii à vrai dire bi fay est ma lay wax sànq naan la fakrish yaa fay <laughs> xadiisu Seydina Kaab ibn Maalik bañ fa gisoon bu gudd ba ca baabu tawba yaa ngi koy fàttale ko mooy xadiis numéro vingt et un wa an Abdillah ibn Kaab ibn Maalik wa kaana qaa'ida Kaab radiyallahu anhu min banihi hiina amiya qaala sami'tu Kaab ibn Maalik yuhaddithu bi hadiisihi hiina taxallafa an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuuk gis nga xare loolu muy xadis boobu chapitre deux la woon baabu tawba xadis vingt et un gis nga cosaanul xadis bii ñu nekk nii imaam indi ko mooy xadis boobu amaana nag loolu moo tax imaamu Nawawi daal di def def leneen xadis bi muttafaqun alayhi la mooy kaddu yi mu indi nii ne loolu muttafaqun alayhi la dëgg la wax na la ca suuf ne la am na xadis bi ñëwee na ci loo xamante ne nii hmm, parce que xadis boobu euh, muttafaqun alayhi la ñu la tuddal léegi xadis na te mooy cosaanu xadis bii nii. waaw mooy nettaleem bi nga xam ne ci la doon nettali xare Tabuk loolu la loolu mooy cosaanu xadiis ci la doon nettali ba wax lii xam nga mu la naan wa fi riwayatin fi sahihayn la qallama kana rasulullah la alayhi wasallam yaxruju fi yaxruju illa fi yawm alxamis damay ragal li tax mu de muttafaqun alayhi ndax xadiis bi à vrai dire dinañ gis taxrij bi léegi mooy partie bu njëkk bi an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja fi ghazwati Tabuk yawm al-khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis loolu noonu imaamul Bukhari moo ko solo imaam Muslim indiwul kàddu yooyu waaw indiwul kàddu yooyu te la qallamaa boobu wa fi riwaayatin fi sahihayn tamit boobu mu ne la qallamaa boobu it à vrai dire muslim indiwul kaddu yooyu ki ko indi mooy imaam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa kon nag al imaam al-Hafiz eh, eh, lañ doon wax mooy kene imaam dane muttafaqun alayhi waaye hadis bi à vrai muslim dëgg la indi na cosaanu xadiis bi comme niñ la ko waxee léegi mooy xadiis vingt bi voilà mais sauf euh, mooy nettali bi ci loolu la doon wax ci bi keroog bi nga xam ne ci la ñàkk dem Tabuk moom ak ñaari mbokkam ya euh, xadiis bu gudd boobu raji'ahu yaa fay tastafid nga fàttale ko waale tamit lañ ci waxoon xadiis boobu loolu mooy cosaanu xadiis bi sauf bu dee euh, lii anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam xaraja fi ghazwati Tabuka hein yawm alxamis wa kaana yuhibbu an yaxruja yawm alxamis loolu ñi ko soloo mooy al imaamu al buxaari ak sëriñam jiitu woon na ko ci daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala al jamii ñoom ñoom ñoo soloo loole ñoom ñoo ko soloo walillahi alhamdu wal minna hmm? léegi kon ñu dem ñu jàll mooy ñu ñu gis kon nan la ko al imaamul Buxaari yi kon dañuy gis ne kon hadis bi nii imaamul ak sëriñam sëriñam euh, moom euh, moo ko ci jiitu woon di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad al imaamul Buxaari rahimahullah siyari baabu man araada gazwatan fa warra bi gayrihaa Abdullah ibnu Muhammad mu ne al-Musnidi wa ngoog rahimahu <laughs> al-Bukhari bokkam la ah, mu ne haddathani nettali na man dégg nga Abu Abdillah al-Bukhari sama sëriñ di Abdullah ibn Muhammad di Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari si yowoon ci al musnidi rahimahullah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala comme taalibin bi qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Hisham di Hisham ibn Yusuf as-San'ani Abu Abdirrahman al-Abnawi nekkoon juge ca San'a rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne akhbarana Ma'mar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 an abiihi mu jël ko ci baayam di Ka'b ibn Maalik mu siiw mi ibn Ka'b ibn Abi Ka'b Amr ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawaad ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansaari as-Salami ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahmaan ñi ne Abu Muhammad rahimahullah ñi ne ci jaahiliya Abu Bashir la woon al-Ansaari al-Khazraji mooy le grand poète euh, ba pare wekk ko woon na aqaba aqaba ya moo taxoon mu ne du ma ko jëndee kenn ku jënd ku fekke badar sax bu ma ne woon kaa ñu weccoo ma bañ parce que aqaba yi ñoom ñoo tax badar am waaw mooy fa baya al karam al ansar bil aqabati rabbi asbil alayhim wa bil al karam kama qala sayyidi al haaji malik alayhi ridwanul maliki mooy aqabaat yooyu nga xam ne fala yonent bay saa doon daje ak waa al ansar ba ni nga xam ne ci lañuy nangoo jàppale ko ak yiir ko dëkkam ak seen dëkk di eh, Yasrib jamono yële ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm fii ci Makka ñu leen di bundu xataa la ko sonal loolu moom fekke woon na ko te nee na loolu nag fekke ma Badar de Badar moom nekkul yeneen saa amul kenn ku ñëwul woon mu ŋàññi la ndax dañ doon ab ngi ab lañ doon dem di kari far mu nekk xare waaw kenn ci ñun yaakaarawul na xare la waaw moo tax ña nga xam ne dañ doon yeneen saa salaam ah xaaral ma jëli sama war waaye mu ne déedéet parce bu ma yéexee damay ragal Abu Sufyaan ni ñu rëcce woon bi muy dem mu rëccaat na voilà kon nag loolu mu ne fekke ma Badar waaye du ma ko jëndee sama Aqaba ga ma fekke woon waaw même bu dee Badar moo gën a rëy moo ëpp tudd ci nit ñi kon Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiyya nga xam ne keroog Tabuk la demul woon Tabuk moom la demul woon te loolu gisoon nañ ko ci yaatal ci chapitre ci euh, hadith vingt et un chapitre deux ca baabu tawba ya comme niñ la ko waxe léegi ya vay rahimahullah kon sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja yawm al-khamis alhamdulillah fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis kon mu ngi nii nii la ko al imamu al Bukhari daal di indi fii eh, mu ne kene anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaraja génn na yawmal xamis bésub alxamis la génn fii ghazwati Tabuk ah ci riyaar bi dafa anna nabiyya xaraja fii ghazwati Tabuk yawmal xamis waaye ci eh, saxiix bi imaamul Buxaari dafa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam xaraja yawmal xamis la jiital ne fii ghazwati Tabuk wa kaana yuhibbu an yaxruja yawmal xamis kon lii imaamul Buxaari moo ko solo ak sëriñam bi al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhim te moom nim ko solowee dane rek anna nabiyya sallallahu xaraja yawmal xamis fi ghazwati Tabuk kanta li ci des wa kana yuhibbu lool imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi moom daal di wul indi côté boobee kon hadis baa ngi ni nii la ko al daal di indi kon al Bukhari Muslim kon indilu ko bu ne muttafaqun kon loolu. Euh, mën nañ ne euh, imaam li ko ci poussé ngante biñ am mooy que ne xadis bi parce que cosaanu xadis bi muttafaqun alayhi la te bi muy wax ghazwatu euh, Tabuk moom loolu xam naa loolu moo tax mu ne daa nekk li nga xamante ne nii mooy muttafaqun alayhi waaw léegi ginnaaw kon biñ gisee taxrij bi lan mooy lëkkaale bi ak bunt bi mooy baabu istihbaabil xuruuji yawmal xamiis buntu bi nga xamante ne mooy wax istihbaabul xuruuj sopp daal di génn yawmal xamiis wa istihbaabi awwalin nahaar loolu dina ñëw ci awwalin nahaar mais mooy partie bu njëkk bi wàllu wu njëkk bi di sopp génn bésub alxames côté boobu la indi xadiis bi ngir dëgëral ko ngir wane ne loolu doy na ci sopp guñ ko sopp li naa Ka'b ibn Malik ne wa kaana yuhibbu part que bu dee day génn kese moo tax imaamul kii. Euh, génn kese mu tombe woon ak yawmal xamis te yonent way saasam dañuy xam ne moom nekkul koo xam ne mbirum par loo xam ne lu dul borom bi moo ko tànn moo ko natt ni mu gën a rafete gin koo mate mu tegal ko waaw moo tax looloo tax boroom xam-xam yépp yi ñuy al mota yi nga xam ne dañuy sukkandikoo seen wax am boroom xam-xamu l'islam bi ci bépp domaine nag suluk euh, fiqh tawhid fépp dëppoo nañ ci benn mbir kene jëf ju nekk occasion bu nekk nit deful lu gën nanga xam ne yonent bay saa saam ci occasion boobu ci xew-xew boobu noonu la jëfe loolu d'un seul d'une seule voix waaw lu dul loo xam ne ñoom ci seen biir dañ naan est loo xam ne jagleem la waaw bu dul loolu ci lu la ma la wax waaw bu loo xam ne ne ah lii jagleem la moom moo ko moom la ko yàlla jagleel moom kese ko mën a def lu dul yooyu noonu ñu naan jagleem la te loolu euh, mu nekk luñ dëppoo sinon sax yu bari boo xam-xam dañ ciy wuute ñi ne jagleem la ñu ne mukk du jagleem waaw mooy liñ la bëgg a wax mooy loolu amul wuute ci boroom xam-xam yi te loolu la fa nit bu yeewu amul nit ku yeewu xam dara ci xam-xam xam dara ci sa wàllu yàlla ak ca wàllu xam-xam ba pare yow di dute ci lii ma wax ak lii nga xam ne moom la boroom xam-xam yépp xaatibatan daal di saxaba waaw moo tax kon xaraya fii ghazwati Tabuk génn na yawmal euh, ghazwati Tabuk yawmal xamis c'est pas du hasard yonent may saa saa mbirum du hasard waaw du hasard hatta Badar ba ñuy génn nga xam ne leneen moo taxoon a jóg nit ñi du xare ah borom bi moo ko bëggee woon noonu moo ko nattoon ba xam ne walaw tawaa'adtum laxtalaftum fil mi'aad walakin liyaqdiya Allahu amran kaana maf'uulaa la wax waaw borom bi nee na man xam naa ne waaw law walaw tawaa'adtum tey bu ngeen joxante woon rendez-vous yéen ak waa Quraysh rendez-vous xeex waaw non loolu moom bu ngeen ko defoon laxtalaftum fil mi'ad di ngeen wutewu ci rendez-vous ba waaw non di ngeen wutewu di ngeen ñëw bon ñaata du du du li koy wane mooy xoola ak waxtu kii euh, Hamra xamraa ul asad yi du gaa yi waa Quraysh ñoo ñoo ñoo ñëw di tëkk yonent bay saa saa mais daa ñëw ah sawiq gaa yi ñëwuñu Abu Sufyaan dafa génn badrul maw'id du ñoo ko joxe woon te mu ñu ñëw la walaw tawa'attum bi alaa ya'lamu man <laughs> ma ne man xalaqa borom bi loolu la ana moo gën a xam bindee fi ki leen bind mu ne walaw tawaa tawa'attum gis nga bu ngeen joxe woon joxante woon rendez-vous jullit ñi yéen a waa Quraysh ci xare laxtalaftum fil mi'ad di ngeen wute ci rendez-vous ba walakin waaye Badar nag ñoom xare taxuleen war a jóg ba Abu Sufyaan di dem xalaatuñu woon ne suñu njëgg mi suñu caravane bi Abu Sufyaan di yóbbu nga xam ne alalu Quraysh yëpp ci la ne ànd ak Maxramatum nu Nawfal <laughs> góor gi Maxrama radiyallahu anhu moom mujj na tuub moo Abu Sufyaan yëpp radiyallahu anhu xalaatuñu woon ne loolu dina indi xare kanam yonent ma ne saa saa bu muy génn di ànd ak saxaaba mi naan nañu kari Abu Sufyaan ndax rëccoon na mi muy dem nañ gaaw comme ba li ñu wax léegi ñenn ñi naan ko tey ngaa xaar jëli suñu waaye mu la déedéet parce que damay bañ li ñu daloon mooy bu ñu rëccoon ñu rëcc mu rëccaat loolu moom mais xamuñ woon ne xare lañ jëm te yaakaaruñ koon sax dañu demoon ne foogoon ne dañuy dem kari seenum njëkk jëli seen alal ja nga xam ne moom la waa Quraysh jël ba pare di leen naar nga di jaar seenum dëkk ba pare di ci dem di ci commerce booleeg seen bos loolu lañ foogoon ba xare di am waaw walakin li yaqdiya allahu amran kaana maf'uulan li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina wa inna allaha la sami'un alim mooy mbiru yonente ma sa sam dara du ci azar waaw yu boroom bee ko nattal léppam moo tax bu génnee yawmal xamiis xare Tabuk mu génn mu tombe yawmal xamiis c'est pas du hasard non waaw du du du du du du du du du du hasard même bu dee ne imaamul al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bi muy sara parce que imaamul Bukhari bi ni mu tuddee bunt bi moo yéene xam nga imaamul Bukhari rek kitaabul jihaad wa siyar xam nga sànq benn partie bi laa la wax ne la foofu lu ko imaamul Bukhari indi xadiis mais moom li muy tuddee bunt yi lay day gudd waaw léeg-léeg dañuy wax cat bi kese bàyyi leneen. mais réellement nii la ko tudde kitaabul jihaad wa siyar baabu man araada ghazwatan fa warra bi ghayriha wa man ahabba al-khuruj yawm al-khamis nii lépp la ko tudde baabu buntu man ka nga xam ne yonent way saa sam la ci jublu moom lañ ñu royloo kon nañ xam ne muy dem daloon def ida man araada bu bëggee ghazwatan xare fa warra mu nëbb ko bi ghayriha ci leneen parce que say noon doo ñëw maa ngi yow wala fee laa dañ lay dañ lay faga dañ dañ ñëw di joxe say mbir di joxe sa ñaata saar nga am nga naan man nag damaa dugg quoi ah, deux saar te sax benn bi mu ngi Jurbel beneen bi mu ngi fee gaay ne ha ñoom la ñuy njëkk a dëbb daal di leen bombarder mu tas <laughs> boo xam ne yoratu ngeen dara ñu door a nag ñëw gin leen a moxoñ a ngeen jeex déedéet hmm. waaw loolu loolu kenn du ko def <laughs> léegi kon eh, yonent bi saa salaam moo tax doonul woon bëgg joxe li nga xamante ne mooy information yu fi nuy xaree loolu nag xare la waaw te tuul ne loolu par exemple moom bu doon tukki day naan wala man fële laa doon tukki mooy xare ga yi génn tukki la doon wax ah. non mooy mooy mooy mooy xare ji la woon parce que lu tax mooy noon yi la woon bañ tekkiwul ak li ko ñenn ñi dégg de naan naan naan bon booy dem fenn bu ko kenn xam parce que nit ñi buñ la xamalee loolu du sunna non non non loolu du sunna loolu du yi dañuy def yoo xam ne ay tukki bu raxamatullah waaw ay dem dem dem dem dem aji dem umra ji dem nangam wala dem fenn rek gars yi di ko nëbb di kii di di sa way soyons normal quoi <laughs> yeneen waaye saa saa keroog bu muy génn di dem umra ji dafa daf ko yëgle sulh Hudaybiya laata doo xamul ñoon ne sulh lay doon ak Hudaybiya la ñuy yëg dafa yëgle kaw gi ñëpp waa Medina kaw gi village waa yi nekk foofu ngir ñu ñëw dajaloo ñu dem umra ji voilà bañ dem ba waa Quraysh euh, da leen bu ngeen fi dugg ba accord yi am bi Hudaybiya fa nga xam ne fa lañ ñoon gisuñ sax Kaaba yi ba muy aji tamit na ko noonu dafa yëgle nit ñi nit ñi jóge fu nekk ci kaw gi fu ne daal di ñëw ngir ànd ak moom waaw waaw kon euh, te Tabuk Tabuk même ci xare yi léeg-léeg nga yëgle ko lool du luñ joyal léeg-léeg euh, nga yëgle ko moo gën moo tax euh, hadith bi à biir dire sëy naa te soon nañ ko ci vingt et un vingt et bi fii ci Riyad bi mooy yonent bay saat saam keroog nag mooy lii wa doon aadaam mais bu waree génn dem ci ay noon moo tax bu doon dem ci ay noon léeg lu bari bu nekkee noor day jaar sud ba nga ay foog ne foofu la jëm ndax day di nekk sinon alhamdulilah yoo xamante ne ni yonent saa bu bay dem ay kàccoor yoo xam ne ñoo doon dogaale nit ñi di leen sonal day day day guddi gi lay dox bëccëg bi mu ne teg du yëngu waaw benn mouvement du am ci armée bi. ngir bañ gaa yi daal di leen daal di leen ngir be war leen a fekk fekk surtout waa Najd noonu la doon doxaleek ñoom <laughs> waaw waaw <laughs> waaw façon banu lexyaan yeeg <laughs> caaxaankat yu mag yooyee nga xam ne alfasaada fil ard lañ ñëw woon ci kaw suuf kon loolu dafa am solo il faut pas ñuy jaawale yonent bi alay salaam loolu mooy bu ron ne da doon dem ci xare la doon def waaw waaw waaw moo tax al imaam al haafid ibn hajar ne wa qiila huwa fi al harbi axada al aduwa ala ghirra voilà <laughs> mu ne lii la nee nañ ne euh, euh, euh, yonent saa salaam bu doon génn da doon wane feneen ne feneen day day day wane ne feneen la jëm man araada al ghazwatan fa wara moo tax ghazwatan fa wara bi ghayriha mu faire comme si wane si ñépp que ne fële la jëm waaw ndekete yoo ñeneen la soxla loolu ci xare la te dafa leer imaamul Buxaari wax na ko voilà kon nag ngir mu daal bi euh, euh, bett noon ci dóor leen un waaw tël waaw la borom bi waxoon malaaka yi fadribu fawqal fawqal a'naq wadribu min kulli banan waaw <laughs> waaw yéen daal gis nga sama malaaka yi waaw gis nga bu bu bu bu bu xare badar bi tàmbalee tey na ngeen ko lijj gaa yi <laughs> na ngeen ma lijanti nangeen ngeen ma leen ñu lijjantil ci nii waaw mooy lan mooy fadribu yéen moom nay dal rek waaw fan <laughs> waaw fawqal a'naq ci kaw ndoq yi wadribu minhum kull beneen waaw fi fi fi articulation yi nekk fi ñaar yi leex di dajee wala fa ñuy kii foofu moom moo gën a neex a cor xanaa xamoo ne feeskat bi loolu ku la ci gën ay moo la dàq <laughs> kooku ndawalam du toj <laughs> ko lekk di yëy kii yu ay fett ndax day xam fa muy dagg mooy articulation yi waaw kon nag mu ngi noonu tax boo ko fay teg muy dagg boo ko kiiwul nag dóor ko ci os sa jaasi dina yàqu sa doole yàqu ba pare sa ndawal ku ko lekk sa waay a fot fotu yàpp moom day xaw a ñàng xam nga ne yaa vay lool du ma lay jakkal waaw kon <laughs> du wax lu la neex saa yeewu na <laughs> vingt une heure trois sa waay commencé delaw waaye bi ma nee yàpp <laughs> nee na jox yaa yaa ndawal léegi mu kon yonent bi saa saam lii kon dafa am solo li imaamul Buxaari tudde li man man araada ghazwatan fa warra bi ghayriha man araada ghazwa xare mu daal di wane ne feneen di jëm wa man ahabba ak ki nga xam ne dafa sopp alxuruuj a génn yawmal xamiis bésu alxames imaamul xaafiz ibn Hajar nag bi muy saraal yi lii intitulé buntu bi mu ne wa amma alxuruju yawma alxamis fa la'alla sababuhu maa ruwiya min qawli sallallahu alayhi wa sallam buurika li ummati fii bukuuriha yawma alxamis mu ne amaana imaamul Buxaari fii lim ci jublu ba wax yi mooy li nga xamante ne nii moom lañu solo euh, ci yonent bi alayhi salaam mu ne buurika barkeel nañ li ummat yi samaw xeet fii bukuriha ci njëlum mooy teel a xëy waaw teel a njëlu nit boo bëggee dara da ngay teel njëlu mais doo toog dina law ba heure bu la neex ba naaj wi yee la nga jóg boo moywul doo ko am <laughs> waaw buurika barkeel nañ li ummat yi ña samaw xeet fii bukuriha ci am njëlum yawmal xamiis bésub alxames surtout waaw mu ne waaye imaam al-Hafiz Hajar mu ne waaye wa huwa hadithun da'if akhrajahu at-Tabarani min hadith Nubayt Nubayt ah Nubayt ibn Sharit waaw mu ne waaye loolu la hadith la boo xam ne wérul de al-imaam at-Tabarani Abul Qasim rahimahullah moo ko solo ci hadith ku ñu naan Nubayt ah, ibn Sharit radiyallahu anhu waaw mu ne wa kawnuhu imaam al-Haafiz Ibn Hajar ba léegi wa kawnuhu sallallahu alayhi wa sallam kaana yuhibbul xuruj lii nag laa bëggoon a wax moo mën woon fii sax waaw que li ma doon wax ne yonent saa salaam daraam du daraam moo nekk ci hasard du daa tombé imaam al-Haafiz nag fas lool noonu la euh, bon côté bii loolu la xaw wax mu ne wa kawnuhu kanta nekkam sallallahu alayhi wa sallam moom mm, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana mu nekkoon yuhibbul xuruj yawm al-xamiis bëggoon di génn bésu alxames laa yastalzimul muwaazabata alayhi loolu euh, euh, euh, obligé wul que ne loolu day ware ne da cee saxoon di génn yowmal xamis li qiyaami maani'in minhu ndax taxaw lu mën a taxaw loo xam ne moo ko ci moo ko koy xañ mu sa wasa yàqii te dina ñëw ba'da baabin ginnaaw benn bunt annahu que ne yonent saa salam bi xaraja fii ba'di asfarihi yawma sabt que ne génn na jëm ci yenn li nga xamante ne nii mooy yenn tukkeem yi li nga xamante ne mooy bésub samedi waaw bésub samedi kon loolu euh, euh, léegi euh, mu ne kon loolu day wane ne kon li nekkul ne bon dëkkee faxoon waaye dañ naan le fait que rien que imaamu kambum nu Malik moo ñu gën a xam jëfu yonent balay saar saam waxu yonent balay saar saam moom mi ko fekke saxaaba la min ahli lugha sha'ir la aqabi xam na bu ne yonent balay saar salaam wa yuhibbu an yaxruja yawm alxamis loolu xam na lu tax même bu am nañ ci xadis bu da'if mais waxam ji waxu naa Ka'b ibn Malik ji rek doy na <laughs> waxam bi kese doy na kene sopp tukki bésub alxames saxaaba bu ne yonent bi alayhi salaam bi ak a bëggoon ak a soppoon di génn di tukki yawmal xamis même bu dee ne lool ci ay xare la doon doon mais tukki d'une manière générale voilà kon loolu Euh, mooy loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg ci mbir mooy li gën a dëgër que ne ah bi alayhi salaatu wassalaam dafa newoon koo xamante ne nii ah, dafa soppoon lool waay tukki li nga xam ne mooy bésub alxames comme nii ko ki nga xamante ne mooy Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu daal di wax ah, kon ñu gise ci sofeel nit ki boo ma nee yow roy yonent way saa salaam say tukki boo manee di ko kale bésub alxames loolu moo baax sinon boo amee beneen moo gën sinon amul benn nag bés boo xam ne bésub ay gaaf la loolu amul ah parce que ñun surtout man wolof laa xam léeg-léeg ñuy wax yu mel noonu ci ñoo xam ne sax dañ ay sëriñ lañ di waxe wax yu mel noonu ay bul génn bésub sàngam du bés bu rafet ak déedéet loolu amul ci diine ah l'islam amul loolu waaw yonent saa salaam soppoon na di génn bésub Euh, euh, alxames tekkiwul ne daa gaafal yeneen bés yi baax na moo tax imaam alxaafis ne euh, rahimahullah am na xadiis yoon day wax ne génne yow mu sabti bésub al kii samedi gaaw waaw te amul benn foo xam ne yonent saa am dane bu leen génn bésub àllarba parce que bésub àllarba baaxul wala nangam ak nangam wala weer sàngam bu leen ci génn bésub sàngam waaw li ko gën tee ñàkk dëgër moom mooy bu leen sangu bésub sàngam loolu moom amul ci diine moom waaw amul benn bés boo xam dañ naan nëbal ci waaw parce que wóorul ak nangam ak nangam loolu amul ci diine moom amu ci waaw nit nag man ngaa dégg kuy wax diine di ko wax waaye loolu na la wax moom fan la tegu waaw parce que mbiru diine du rek ñun suñu aada wala fekk naa wala sëriñ diw waxoon na xatta sëriñ diw waxoon na loolu du lay ci diine lii lal ci diine mooy nga ne alquran nee na yonent way saasaam nee boroom xam-xam yi ngay dégg ñoo imaamu Maalik eh, avant imaam Abu Hanifa ak yi Sufyaan ñoom imaamu Shafi'i Ahmad ñoom imaam euh, euh, Ibn Abi Layla rahmatullah alayhi imaam al-Awza'i nangam ak nangam mais ñooñu seen wax fu muy tegu ci waxu Yonent bi sallallahu alayhi c'est pas que ñoo wax kese non que Malik nee na non daa teg waxu Malik am loo xam ne moo koy tegtale ci mooy tegtale waxam joojee ci waxu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam luy tegtale waxam jooju looloo tax sinon du da imaam Malik daa taxawoon parce que mooy Malik kese di wax ay wax yoo xam ne teguut ci dara après ñu topp ko ne mazhabu ah, loolu amul voilà kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam kon lii lu ama am solo la xare Tabuk nag taxul jaruñ ci taxaw taxawoon nañ ci taxawati taxaw ci waaw bu ngi amoon ci rajab sanata tis'in ci euh, weeru rajab la woon ci li nga xamante ne mooy euh, juróom-ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaa yonente mi alayhi salaam mooy xare bi nga xam ne ci laa waxoon ne keroog ki nga xamante ne mooy Qaysar Euh, di Hiraql azim Rum dafa daw deuxième comme niñ la ko waxoon ci hadiisu Sayyidina Ibn Umar biñ génnoon mooy may yàgg ngaa xam kon lii daw deuxième Qays Qaysar ñëwul xeex ba dafa avorté Yonent bi alayhi salaam bam fa nee nag def na ay ay ay ay ay ay ay ay yónni yum yónni ay sariya waaye yónni ngir am ay relation yu baax dugal xëcc jële ci ronu Qaysar ay euh, émir yoo xam ne ay arab yoo xam ne ci ronam lañ ne woon mu fexe boole ñu bokk ak yonent bi saa saa même ñenn mu jëlee tuubuñ ñu nekk sous sa tutelle euh, alayhi salaatu wassalaam ba ñu fay jóge daal di dellu moom alayhi salaatu wassalaam kon ci kaw noonu ci la ñu jeexal bi walillahi alhamdu wal minna waaye léegi nga ne ma may des na ma fi riwaayatin fi sahihayn nag la qallama kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju ila illa bi ma ne la waaw wax nga dëgg loolu dama ko fàtte en plus loolu sax day gën a wane li eh, eh, li imaam tudde nii baabu istihbaab xuruuj yawmil xamiis hmm? sopp bu ñu sopp génn bésub alxames imaamul Buxaari yi jaarati moom jaaroon lu njëkk fu gën a leer baabu man araada ghazwa fa warra bi ghayri wa man ahabba al xuruuj yawmal te ci buntu boobu xadiis bu mu njëkk indi eh, bi mu ci teg mooy tegaat ci ñetteel bi mooy bii waaw ñetteelu xadis bi ci buntu moom moom mooy wax fii riwaayatin fi saxiixayni imaam dafa waxaat fi ni fii waaye wax naa la ngantam mooy cosaan bi cosaanu xadis bi comme que ci saxiixayni la newoon mooy xam naa looloo tax mu euh, mu ne ci ni waaye euh, kàddu yi moom imaamul Buxaari moo ko solo naka noonu sëriñam bi imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal euh, moom daal dina koy solo. Hmm? ak ki nga xam ne mooy al imam Abu Dawuda soloo na ko rahmatullahi kanta côté boobu wa fii riwaayatin parce que defu ñoon taxrij bi al imam al hafiz al Bukhari mooy ci buntu biñ nekk nii kitaabul jihad wa siyar baabu man arada ghazwa fa warra bi ghayriha après teg ci lan wa man ahabba al khuruj yawm al khamis léegi foofu la indi hadis bi ñu ne wa haddathani Ahmad ibn Muhammad mu ne wa haddathani te nettali na ma Ahmad ibn Muhammad di Ahmad ibn Muhammad ibn Musa Abul Abbas al-Marwazi al-Barrad as-Simsar Abul Abbas rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Abdullah mu ne ki ñu nettali ma Abdullah di Abdullah ibn Mubarak ibn Wadah ibn Wadah hmm? Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi Ah, al-Hanzali at-Tamimi ah, rahimahullahu ta'ala Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani rahmatullahi alayhi an mu ne wa an Yunus hmm? dane Ahmad ibn Muhammad dane akhbarana Abdullah wa an Yunus mooy kon wa an Yunus mooy jëlee na tamit ci Yunus mooy Yunus ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullah Abu Yazid rahmatullahi alayhi ah. Euh, euh, mooy mu jële ci Yunus euh, ñoom ñii xam nga daanaka ay kon mooy Abdallah ibn Mubarak bon taalibe la ci ñoom imaamu Malik ñooñu mais man ay contemporain lañu quoi waaw mais ñi lay ko magoon ñoom imaamu Malik ñoom Sufyaan ñoom ñëpp ay sëriñam lañ ak ñoom ñii ñoom Yunus ñoom ñoom imaamu Malik ñoom ñoo bokk tabaqaat mooy septième tabaqaat bi ta Ibnul Mubarak ci septième bi la voilà mais ñoom ñoo kii woon rek voilà ñoom euh, sorewuñu moom euh, nga xam ne parce que Yunus euh, nit ñi dañu wute est-ce que cent cinquante neuf la gane àdd la génn àddina wala cent soixante wala cent cinquante deux loolu wute la kanta Abdallah ibn Mubarak moom mu ngi génn àddina l'an cent quatre-vingt-un hmm, am na nag ñu ne cent soixante-dix-neuf mooy année bi Seydina imaamu Maalik génn àddina am na ñu ne année boobu la génn àddina mais mu ngi juddu ay cent dix-huit voilà ñoom imaamu Malik ku ko mag fuuf imaamu Malik ay quatre quatre-vingt-quatorze hein euh, quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze hein moom moom la juddu voilà ñoom ñoom kële nag ñoo mag ñoom euh, amirul mu'minin Shu'ba Shu'ba quatre-vingt-six la moom ñoom imam Ibn Ishaq côté boobu lañ ko waa ñoom ci quatre-vingt yi lañ ñoom ñoo jiitu ki nga xam ne mooy imaamu Malik tuuti voilà rahmatullah alayhim même bu dee ñoom ñëpp après ñoo bokk classe quoi euh, rahmatullahi wax classe nag waxuma la classe bu ñu toog du jàng nii ah mooy ñoo bokk ay euh, euh, sëriñ yi ñu fréquenté ñoo bokk nangam ak nàngam ak yooyu ak ñoo bokk jamono noonu attention ah surtout loolu lañ lay wax mais pas ay dañoo bokkoon classe bu ñu toog ñoom ñëpp am ku laan leen wax leen nàngam ak nangam non <laughs> kon imaam ah, kon mu ne. Eh, eh, wa an Yunus ci mu jële ci Yunus an Zuhri mu jële ci az-Zuhri gis nañ ko sànq eh, rahmatullahi alayhi hmm? loolu nag mooy Abdallah ibn Mubarak moo ko jële ci Yunus ah. voilà <laughs> moo ko jële ci Yunus bu ne wa an Yunus nekkul Ahmad ibn Muhammad déedéet Abdallah ibn Mubarak moo ko jële ci Yunus rahmatullah alayhi an az-Zuhri mooy Yunus ibn Yazid daal di jële ko ci az-Zuhri mu ne qaala mu ne Abdallah mu ne xabaare na Abdallah Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik anna Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu kaana yaqul mu ne Ka'b ibn Malik nekkoon na di wax la qallama kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhruju idha kharaja fi safar illa yawm al-khamis ah illa yawm al-khamis mu ne niiwaan na lu yonent bay saasaam doon génn jëm ci tukki ah illa yawm al-khamis lu mu nekk bésu xamis moo tax ci lu ñu jooyal la même bu dee xare yi la fóon waaye ci lu ñu jooyal la waaw ci euh, ak a néewoon ah, mu génn di tukki lu dul ne bésub alxames lay doon waaw waaye génn na yeneen bés yi loolu day wane que ne muwaazaba googu imaamu euh, xaafis naan loolu tekkiwul loolu loolu insha allah loolu lay tekki mooy da cee saxoon waaw waaye nag bu amee beneen bés it loo xam ne tax na xamis manu ko mu def beneen bés mu dem ci beneen bés comme ni mu demee yow mu sabti di li nga xam ne mooy bésub samedi euh, wallahu taala alam kon mu ngi noonu loolu lu ama solo la loolu day wane lii lépp di wane kon xadis bi nii la kon imaamu muslim tamit bi ne wa fi riwayatin fi saxixayni loolu ci saxiixu imaamul buxaari yi la waaye newul ci saxiixu al imaamu muslim abul xusayni eh, loolu euh, moom newu fi wallahu taala